kon kañ la aj nekk farata loolu boroom xam-xam yi yii nag dañ koy gàttal ko dañ koy gàttal parce que waxoon nañ ko ci Zadul Hujjaj yaatuloon nañ ko mooy boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ cee wuute ah am nañu ne non xam nga aj kañ lañ ko farataal l'an six ci gàddaay yonent bi alayhi salaam laa lan six ah ni ngeen ñu ne six l'an six après gàddaa yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ah waaw euh, l'an six lan la tey tombeeloon moo doon umratul Hudaybiya ñu ne foofu la woon waaw loolu foofu la ko suñu boroom daldi woon farataal am ñeneen ñu ne mukk du l'an six l'an la am ñu ne l'an huit am ñu ne l'an neuf am ñu ne l'an dix loolu lépp ay wax la waaw euh. parce que en fait ñi naan ay l'an l'an parce que ñoom dañ ne mais gis ay wa atimmul hajja wal umrata ila allah lillah wa atimmul hajja wal lillah ba'da a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim wa atimmul hajja fa in usirtum famastaysara minal ay wala mooy mooy aaya yooyu noonu doon dem ah, wala taxliquu ruusakum xataa yabluga alhadiyu maxillahu faman kaana minkum maridan aw bihi adan min ra'sihi aay yooyu ñu ni mee aay yi nii <laughs> boo ko seetee lii ci sulxul Xudaybiya la doon wax quoi jamono jooju la wàcc eh, kon nag eh, kon mbir mi aj foofa la farata ñeneen ñi ne ñeneen ñi di puus sept six ñii ne non six ñii ne huitième année bi ñu ne leen fu ngeen ko teg ñu ne mais huitième année bi parce que gisu ngeen Attab ibn Asid yonent bi alayhi salaatu wassalaam keroog bi nga xam ne ci lañ ubbi Makkatal Mukarrama zaadaha Allahu tashrifan wa takrima Seydina Attab ibn Asid moom la defoon waalil ma waali Makka moom la defoon mu toogal ko Makka ba muy dem di dem ci Xunayn te ba fa jógee daf ko fa bàyyi boole ko Seydina Muaaz ibn Jabal radiyallahu ngir lan mu jàngal waa waa Makka seen diine xamal leen seen diine xam nga boobu waxoon nañ la ne ku mel ni ñoom imaam al-Waaqidi du moom rekk ko am na ñeneen ñu ko wax min ahli siyari wal maghaazi rahmatullah alayhim ñu ne at moomu Seydina Attaab ibn Asiid radiyallahu anhu moo jiite woon aj hein mu ne waaw parce que xam nga lool ñenn dañ ne non yéen seen en seen lool dafa saxul mooy ñi weddi lool dañ ne yéen seen loolu lépp saxul waaw te yéen en tout cas kantaa ñi naan sixième année bi la parce que umratul Hudaybiya ak yooyu xam ngeen ne loolu ay ay loolu waxu fa woon ne dem leen ngeen aji quoi que yonent ma lay saat saam premièrement moom li ko taxoon a jóg umra la doon defi ci loo xam ne moom ci boppam amu ci woon certitude que ne dina antu ba moo tax Seydina Omar radiyallahu anhu ba mu ñëwee ñu def accord yi mu mer saxaaba yëpp mer moom mu ñëw ne sa saa salaam est ce que waxoon woon nañu ay que ne dinañ dinañ mooy sa gént ga ah est ce que waxoon ñu woon ne di nga dina dina dina ñëw ba ba ba baytul laahil daal di koy wër. mu ne ko waaw lool maa leen ko waxoon kay ma mais est-ce que laa waxoon benn dama leen a waxoon benn dat mu ne ko déedéet mu ne ko kon nag yëgal ne ah dinga ko fa innaka aatihi wa mutawwifun be allah ne ko nag la ma la waxoon ay am man sallallahu alayhi wa sallam yëgal ne waxuma la woon dat dama leen ne gént naa lii laa gént kon nañ leen dem lu ñëw mais sama gént gi amul dat yaakaar la bu mu amoon këne amaana mu antu at mii mu ñëw waa su ne ko du ci dal ba ëllëg demal ba ëllëg muy umratul qada voilà ñu ne leen dégg yéen loolu kon nag loolu ay bu ndax buur yàlla du farataal loo xam ne xam na ne lii nii gaay mënuñu ko appliquer naan leen aj leen aywa dem leen ngeen aji te mbir yépp waa Quraysh yor ko hein mooy mënuñu farataal nit ki naan ko pauvre bi par exemple hé yow balaa weer wee dee nag ma indil cinq mille euros te moom quatre cents euros sax pour mu am ko vraiment lu ne mooy li gën a kawe lu mën a def ba am ko loolu lay am nga ne ko indil ma cinq mille euros mooy buur yàlla laa yukallifu llahu nafsan illaa wusaaha waaw buur yàlla du gàll benn loos benn bakkan du lu mu man kon nag yéen xam ngeen ne loolu buur yàlla nekku fi di sant ni ñu naan leen dem leen ngeen aji di ko farataal ci ñoom te leen na leen fañ koy defe mënuñu fa am accès ñu ne deuxièmement euh, te loolu mooy euh, tontub sixième année bi mooy nekk tontub septième année bi rek ne lépp ci waa Quraysh la ne woon kanta nga ne leen waaw kay léegi huitième année bi lu ngeen ciy tontu que ne Seyna Attab dañ naan la loolu riwaaye yi ko wax ñi ko wax yépp mbir yi wérul waaw te dëgg mooy que ne naa Attab moo jiite woon aj yi ñun neewuñu ne loolu loolu amul dañu ne mais même bu ko jiite woon kan moo leen ne mooy dafa tombe rek waaw dafa tombe kese mooy ne nekkul ne yonent saa salaam boo ne ko yaa Attab ah inni ba'ithuka amiran ala al man alayhi salaatu salaam maa la yebal maa la def nga nekk l'émir duy aj déedéet dafa tombe mu nekk gouverneur de la Mecque arab yi di jóge fu ne ak ña jotoon a des ci seenu kéefër Quraysh di aj ku ci nekk nag yéeféer yi dañuy aje de leur fii xida wal muslimuuna ala xida fi al mushrikuuna ala xida wal muslimuuna ala xida ku nekk di aj sa moom sa côté ndax doonu ñoon jaxasoo xam ne ñuy aje ba bokkul léegi nag mu dafa tombeek uniquement que ne Seydina Attab moo jiite woon Makka ngir julli ñi te moo jiite woon julli ñi léegi nag nit ñi jàpp ne yoneen saa salaam moo na ko mu jiite mais waxu ko fenn mu jiite mooy man nañ xanaa ñu dugal ko ci ndigalu ko am gi mooy gu mag gi gu gu général gi comme que moom la jiital ba ñuy aj mu kii waaye loolu noonu du ci digalu yeneen saa salaam ne ko aj gée ngi ñëw waajal ko ndax yeneen saa salaam gis nañ keroog bi muy génn bi muy génn di jóge umratul Ji'rana mais aj gi li ci desoon bariwul waaw may bariwul ay dem yoonam loolu bariwul ah ko woon mu dem te waxu fa gisuñu fu mu ne sëy nag loolu fenn la newul farata jooju léegi ñu ne kon dàq ngeen ban huitième année bi neuvième année bi gaay yi mooy lii yëpp ay wax la sixième année bi septième année bi huitième année bi neuvième bi léegi neuvième année bi am ñu ne moom it moo aj jamono jooj lañ ko farataal lan mooy wane ne lañu ko farataal ñu ne mais li koy wane mooy lenn la mooy yonent bi alayhi wassalaam pare gi nga xam ne moom la pare daal di ut yebal seydna abu bakr radiyallahu anhu waajal ko joxaale na ko ay hadiyu ne ko mu jiite ak gi xamal ko nan lañuy nan lañuy aje lu wuteeg la kuffaar yi doon ajeeg yooyu yépp mu xamal ko ko loolu mooy faratal ga boobu farata la woon voilà boobu la nekk farata mooy ci l'an euh, am ñu ne non non non la mooy yooyu yépp ay wax la léegi eh, eh. léegi nag mu am benn affaire boo xam ne bu ñu dàqu bu bu ñu bu ñu bu ñu jëlee ci parce que xam nga masala yi nii dafa am foo xam ne moom la ñuy yóbbu direct da de de de directement waaw léegi mooy léegi euh, bon nga ne ma bon ce que yow pour yow bon insha allah lan moo gën a dëgër man insha allah li gën a dëgër mooy ñi en tout cas ñi ne la neuf moom fekkoon na mu nekk farat waaw waaw en tout cas l'an neuf muy fi ñu toll nii ci juróom-ñeenteel at bi fekkoon na ak nekk farata léegi luy dëgëral sa wax ji parce que bon wax simple na chacun peut avancer ce qu'il veut mais quand mën nañoo am dëgër lu waayu li nga nootal ñu ne la insha allah li tax ñu nootal loolu mooy mooy li li wax sànq ñi wax waa l'an neuf le fait que yonent bi aleyhi salaam yittewul toll noonu te c'est la première fois bi ñu ubbee Makka ba léegi ñu gis mu def loolu l'an huit amoon na possibilité parce que moo jiite nangu na Makka ba waa kilifaay Makka yi sëngéem waaw keroog fatxu Makka ca ma zanantum anni fa'ilun bikum qaalu anta axun karim ibnu axin karim laa xayra lu dul jàmm rek lañ lan yaakaar laa leen laa leen def yéen ko ah yow de mbokk mu baax nga te doomi mbokk mu baax nga waaw axun karim ibnu axin karim kon ñun moom jàmm rek la ñuy kii ci yéen mu ne leen ishabu fantumu tulaqa moom nag Makka buur yàlla def Makka nekk ci autorité jullit ñi léegi lool bu doon aj faratala jamono jooju moos xanaa kay au minimum yonent bi aleyhi salaatu salaam même bu dee moom dañ ne am na ngànt xanaa bokk ñi mu àndaloon Hudaybiya ak noo ki Ji'irraana fathu ghazwatu Hunayn ak xisaaru Taa'if xanaa ñoom ñëpp ñoom ñëpp amuñoon ngànt xanaa ah que ñenn ñi boobu doon nañ ne ñun dañuy rester xaar aj ji wala ñu mel noonu wala mu ne boog ñi amul ngànt ñoom nañ xaar wala nañu aj wala waa Makka aj gee ngi jege. waaye leen rek lañuy ñu am mooy suy jiite woon waaw moo ko jiite woon mais <laughs> loolu c'est que moo jiite woon ñi te aj dafa yàgg am avant l'islam waaw suy naa Ibrahim ah, mooy avant yonent ma lay saar saam laa bëgg a wax. mais sinon l'islam moom la fi diine mooy diine ji nga xam ne moom la fi Seydina Adam indi moom la newoon moom la Seydina Nuux Seydina Idris ñoo ñépp ba ci Seydina Yaxya Seydina Isa Seydina Yaxya Seydina Muhammad yooyu aj dafa yàgg am waaw loolu lépp mooy lislaam bokk laa la bëgg a loolu lépp lislaam la ndax inna diina inda allahi al islaam ndax diine fa buur yàlla mooy al islaam waaw dëgg-dëgg diine bu ñu naan diine ca yàlla moom lislaama tax ñuy wax léegi nag mooy seydna ibrahim du moo njëkka woo wa addin fi nnaasi bil hajji yatuuka rijaala wa ala kulli daamirin yatuuna min kulli fajjin amiq moom la suñu boroom waxoon ba mu yëgatee wa id yarfa'u ibrahimu alqawaacida wa ismailu rabbana taqabbal minna mooy ba ñuy yëgati loolu bañ pare la na suñu boroom ne ko yaa ibrahim ne ko azzin fin bin fin naasi bil hajji yatuuka rijaala ne ko wooteel waaw yéegal ca doj wa nga woote ci biir nit ñi yaa ayyuhan naas inna allaha qad amara alaykum alxajja fa xujju comme la yonent mi alayhi salaatu salaam waxoon hee yéen nit ñi buur yàlla digal na leen ngeen aj kon aj leen seydna ibrahim di woote waadin wen naasi bil xajj ci aj voilà <laughs> loolu moo tax waa jumhur ne aj rek kay farata umra du farata contrairement ñoom rahmatullah waaye hada laysa loolu du suñu sujet léegi est-ce farata la am déet nag kon mooy kon ak yàgg na ya tuu ko boo wootee yow maam ibrahim alayhi ya tuu ko dina dikkal rijaalan gaa yi nañ la dikkal ñenn ñu di dox ah ñenn ñi dañuy dox ah si am nañu ba léegi ñuy dem ak ñoo xam dañuy dox waaw wa ala kulli damirin waaw gaa yi di ñi dinañu war ñuy dox ñuy war waaw léegi nag ñu dikkal nag min kulli fajjin amiq jóge contre yu sori ya ah. yu xóot yata sori di ñëw ñu ne voici l'avion des pèlerins brésiliens ah, de moom Taa'ira bi avion wu kii wa min Buenos Aires nañu é ñu ne ay Buenos Aires ay ca Inca ya les Mayas agsi nañu les pèlerins Mayas les pèlerins gabonais les pèlerins wolof mooy yatiina min kulli fajjin amiq les les yabaan les ak si nañu les eh, vikings les vikings ñëw nañ noor noor Norvège ca kaw ñëw nañ ndeysaan kon yatuuna min kulli fajjin amiq li yashhadu manafi'a lahum banim jeexe léegi mooy kon aj yàgg na kon mooy sëy naa tàbbuloon jiite aj ji mooy c'est sûr que euh, décemment rek jullit ci boppam nekkub jullit moo lay tere ngay aje ni kuffaar yi doon aje te loolu dinañ ko gis ci biir nettalib aju sëy na Abu Bakar bi li tax yonent mi alayhi salaatu wa salaam yu ne sayyiduna sayyidina amiirul mu'miniin Ali ibn Abi Taalib asadullahi al-ghaalib Abu Turaab radiyallahu anhu ah loolu dinañ ñëw ci côté boobu mooy c'est sûr que dañ doon aje ñii di def yaramu neen ñii di wax wax yoo xam ne dalay lay leer ne kalimatu shirk la loolu boo nekkee jullit nan ngay aje noonu c'est sûr mënuñoo aje ba pare. neuvième année bii nag yeneen ma lay saa saa yitte gi mu def ba yebal ci Seydina Abu Bakar xamal ko ni ñuy aje yooyu yépp loolu day wane ne kon minimum daal nekkoon na farata avant